baabu istihbaabi salaami idaa qaama minal majlisi wa faaraqa julasaa'ahu aw jaliisahu kon walillahi alhamdu wal minna bi nga xam ne ci lañu jeexal ci suñu jotaay bi ñu génn chapitre cent trente-huit wala garab wala tool ci garab wala buntu ci tool bi nga xamante ne moom lañ gisoon te mu doon wax. ci li nga xam ne baabu tahrim ibtidaa'ina al-kaafiri salaam tere goo xam ne moom lañ ñu xaraamal ñuy tàmbale yéeféer bi li nga xam ne mooy nuyu ba nu mu jeexe woon ñu gisoon ci xadiis bi mujj mu doon xadiisu 868 mu ne woon wa an Usaamata radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam marra ala majlisin fiihi axlaatun minal muslimiin wal mushrikiin abadatil awsaan wal yahuud fa sallama alayhimu nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam. tey nag ni ñu ko waxe woon buntu bii mooy bu mujj ñu ngi ci kitaabu salaam mooy bu mujj buy wax ci wàllu nuyoo. après da wax loo xam ne dafa lëkkaloo ak nuyoo mooy al istizan mooy li nga xam ne mooy yëglu waaw te loolu it am na luñ ci jotoon a wax waaye dañuy ubbi buntu bi imaam après da koy beral côté yooyu li des ci kitaabu salaam bi mu indi lu jëm ci wàllu al istizan mooy li nga xamante ne moo yëglu waaw mooy yëglu loolu dinañu ko gis ak tamit leneen loo xamante ne nii dinañ ci ñëw insha allahu taala lépp nekk loo xamante ne day lëkkaloo ak nuyoo waaye ak li nga xam ne mooy tishool yi nit ki bu tishoolee euh, wallahu taala alam léegi kon chapitre bi muy cent trente téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent mu ne baabu buntu istihbaabi salaami sopp gu ñu sopp nuyu ida qaama nit ki bu jógee minal majlisi ci bërëb boo xam ne dafa toogoon wa faaraxa mu takkale ko julasaa ahu ña toogaloon aw jali sax wala bu dee kenn nit kese la toogaloon buy jóg di dem mu nuyoo waaw waaw waxoon nañ fi masala bi yéegi saqul muslim alal muslim mais am nañu ñu bari te loolu <laughs> réalité la dafa bizarre buñ gisee ñenn ñi ko dañu jàpp ne c'est bizarre toog ak nit waa ji bi muy ñëw nuyoo toog waxtaan ba kii muy dem di dem nuyoo walla koo xamante ne biir këram parent boo xam ne muy génn bàyyi fa xale yi wala boroom këram wala soxnaam wala yooyu di génn bi mu ñëwee génn ne leen salaamaaleykum daal di tëj bunt bi <laughs> am na ñoo xam ne miinuñu loolu te loolu mooy sunna nag loolu la lay wax bunt bii da koo samp ngir wax la loolu dañ koo sopp waaw que nit ki mu nuyoo bu dee day jóg ci bërëb bàyyi fa ñam toogalool wala kamu toogal waaw léegi mu indi fi benn xadis képp dong boo xam ne booba bañ koy tudd foofu moom lañ tuddoon te mooy xadis boobu du ko ko leeral ak beneen xadis boo xam ne tuddoon nañu ko waay benn kese la fi indi kon al imaamu al xaafizu an-Nawawi rahimahu llahu taala mu indi xadis huit cent abi hurayrata radiya allahu taala anhu annahu qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa intahaa ahadukum ilal majlisi fayusallim idaa intahaa ahadukum ilal majlisi falyusallim fa idaa araada an yaquuma falyusallim falaysatil uulaa bi ahaqqa minal aaxira falaysatil uulaa bi ahaqqa minal aaxira rawaahu abu daawud wa tirmidiyu rahmatullahi alayhima wa qaala xadiisun xasan kon al imaamu alxaafidu nawawi rahimahullahu taala mu di xadis bi nga xamante ne moom dong la di ci buntu bi muy xadis numéro huit cent soixante-neuf mu ne an abi hurayrata mu ngi jële ci sunu sang bi di sayyidina wa mawlaana abu hurayrata ad-dawsi radiyallahu ta'ala anhu wa arda annahu qaala mu ne neena qaala wax na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam idaa intahaa ahadukum idaa intahaa ahadukum mooy bu dee ne dafa agsi daal di ñëw kenn ci yéen ilal majlisi ci benn bërëb buy ñëw fal yusallim na nuyoo idaa fa idaa araada waaye bu bëggee ay yaquuma mu daal di jóg ca bërëb ba daal di fay kite di dem fal yusallim na nuyoo waat tamit bala moo dem falaysatiloola nuyoo mu njëkk bi da nekkul bi a xaq gina yey min al axira bi mu njëkk nuyoo bi muy dugg si ci bërëb bi ginu la bi nga xamante ne ni mooy nuyoo muy nuyoo buy jóge ci bërëb bi mu ne xadiis bi rawaahu abu daawud mu ne rawaahu sanoona abu daawud dal imam Sulaymaan ibn al-Ash'ath as-Sijistaani rahmatullahi alayhi wa Tirmidhi ak al-imaamu Abu Iisa Muhammad ibn Iisa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahmatullahi alayhima wa qaala mu ne moom nag bi mu ko soloolee muy al-imaamu Tirmidhi dafay teg ne xadiisun li xadiis la xasanun bu baax kon laaj bu njëkk mooy bi nga xamante ne ni njàngat bu njëkk ginnaaw xadiis bi. mooy est-ce que ñoom dong ñoo ko solo mooy ndax kan imaamul Abu Dawud ak al imaamu Tirmidhi rahmatullahi alayhima est-ce que ñoom ñaar dong ko solo ñu ne la déedéet sëriñu al imaamu Abu Dawud di al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi ala al jamii moom daal dina koy solo ta al imaamu Abu Dawud ci yoonam la ko jëlee. kon nag moom moo ko moo leen jiitu solo woon ko siino ñoom ñaar dong ñoo ko solo mu yàlla imaam abu daawud ak at-tirmidhi al imaamu abu daawud rahimahullahu taala mu ngi ko indi ci awwalu kitaabil adab baabun fi salaami idaa qaama minal majlis mu ne haddathana Ahmad ibn Hanbal wa Musaddad mu ngi ko jëlee moom al-imaamu Abu Dawud ci ñaari sëriñam rahmatullahi ala al-jamii' mu ne haddathana nettali nañu Ahmad ibn Hanbal moom lañ la wax sànq ne la moom jiitu woon na mu solo ko muy al-imaam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilaal ibn Asad ibn Idriis ibn Abdillah ibn Hayyaan ibn Abdillah ibn Anas ibn Awf ibn Saa'ib ibn Qaasid ibn Maazin ibn Shaybaan moo tax ñu naan ko Shaybaani az-Zuhali al-Marwazi al-Baghdaadi Abu Abdillah ne woon imaamu waa ahlu sunnati wal jamaa nekk ki nga xamante ne nii mooy njiitu ngiiru Hanbali yi nga xam ne moom ëpp nañu koy présenté de moom moom moom moom <laughs> waaw moom ak siiwam doy na moom Musaddad ak ki nga xamante ne sama beneen sëriñ man imam Abu Dawud di Musaddad ibnu Musarhad ibnu Musarbal ibnu Mustawrad al-Asadi Abul Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala wala ñoom ñaar ñëpp ñu ne haddathana nettali nañu bishrun mooy bishr al imam abu dawud mu ne yaani yaani ibn al mufaddal mu ne bishr min ci jublu ñoom ñaar muy ahmad ibn hanbal ak musaddad biñ ne nettali nañu bishr kiñ ci jublu mooy bishr ibn al mufaddal utulun bishr ibn al mufaddal ibn lahiq ar-ruqa ar-raqashi mawlahum abu isma'il al-basri rahimahullahu ta'ala an ibni ajlan Bishr jëla ko ci ibni ajlan di Muhammad ibn ajlan al-Qurashiyu abu abdillahi al-madaniyu mawla Fatima bint al-Walid ibn Utba ibn Rabi'a ibn Abdi Shams ibn Abdi Manaf abu abdillah al-Qurashiyu al-madani rahmatullahi ala al-jami' an al-Maqburi moo ko jëla ci al-Maqburi di Sa'id ibn Sa'id Kaysan al-Maqburi abu Sa'id rahimahullahu ta'ala mu ne qaala Musaddad kanta Musaddad moom sama beneen sëriñ bi man imaamu Abu Dawud rahimahullahu ta'ala moom moom bimu ñëwee anil Maqburi dane Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi mooy moom dafa indi turam xam nga mu ne Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi moom lañ la wax sànq moo siiwe ci al-Maqburi al-Madani waaye turam moo doon Sa'id ibn abi Sa'id Kaysan al-Maqburi rahimahullahu ta'ala an abi Hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa intahaa ahadukum ilal majlisi falyusallim fa idaa araada an yaquuma falyusallim falaysati al-uulaa bi ahaqqa mina al-aaxira nii la ko al-imaam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala solo kanta al-imaamu <coughs> Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi moom mu ngi ko indi ci abwaabul istizaan wal aadaabi an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun at-taslimu inda al-qiyaami wa inda al-qu'ud buntu bi mu def ci abwaabul istizaan waxoon naa la al-imaamu abu at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala moom defulay kitaab ay abwaab ay buntu moom noonu lay tudde li nga xamante ne mooy équivalent wu ñeneen ñi moom lañ doon tudde kitaab mun abwaab ay buntu istizaan li nga xamante ne mooy yëglu wal aadaabi ak ay teggin an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñu koy jële ci ndawal yàlla li salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi baabun shabit baabun bunt baabun ah, li nga xam ne mooy ab pàcc at taslimu li nga xam ne mooy nuyoo inda alqiyaami fa nga xamante ne mooy ba ngay jóge nit ki toogoon ci li nga xamante ne mooy ab jataay nuyoo ba ngay jóg wa inda alquud ak ba nga xamante ne nii ca ngay aksi di toog kon mu ne haddathana Qutayba mu ne haddathana al-imaamu at-Tirmidhi mu ne haddathana nettali nañu Qutaybatu muy Qutaybatu ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah ath-Thaqafi mawlaahum Abu Raja albalxiyu albaxlaaniyu rahimahu llahu taala moom mu ne qaala mu ne haddathana al-Layth mu ne ki ñu nettali moo al-Layth di al-Layth ibn Sa'd ibn Abdirrahman al-Fahmiyu Abul Haaris nekkoon sëriñu waa ahlu Misr an Ibn Ajlan moo ko jële ci Ibn Ajlan min gisoon ci càllale bale bi al-imaamu Abi Daawud muy Muhammad ibn Ajlan al-Qurashiyu rahimahu llahu taala an Sa'id al-Maqburi mooy Sa'id ibn Abi Sa'id Kaysan al-Maqburi rahimahullahu ta'ala al-Madani an Abi Hurayra ndax moom mi da doon jële ci baayam muy Sa'id ibn Abi Sa'id Abu Sa'id taalibe la ci bi baayam di Kaysan baayam moom taalibe la ci sayyidina wa mawlaana abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa arda waaye naka noonu doom ji di sa'id moom itam taalibe la al imaamu abu abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa arda comme ni nga xamante ne noonu lañ koy gise léegi al imaamu tirmidi abu isa rahimahullahu ta'ala di ko préciser kon mu ne an Saciidin al-Maqburi an Abi Hurayrata radiyallahu anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala izaa intahaa ahadukum ilaa majlisin falyusallim fa in badaa lahu an yajlisa falyajlis gis nga fii li nga xamante ne moom la ci yokku dana inantaha loo xam ne moo ko wutaleeg li nga xam ne mooy riwaaya bi al imaamul haafizu an-Nawawi daal di indi ci Riyaad bi te mooy riwaaya bi nga xamante ne ni moom la al imaamu Abu Daawud comme niñ ko gise léegi rahmatullahi alayhi as-Sijistaani rahimahullahu andi kanta al imaamu alhamdulillah gis nga moom ni mu gonde mu ne foofu Seydina Abu Hurayra ne yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi neena idaa intaha ahadukum ila majlisin falyusallim bu kenn aksee ñëw ci ab bërëb na daal di ab bërëb ab jataay na nuyoo fa in bada lahu yajlis bu dee ne gis na ne bon nat mu toog mooy daal mën nga agsi ci bërëb après nga dem ba agsi bon nga gis ne leneen a tax nga daal di dëpp waaye nga gis nga agsi bon lal taxoona ñëw nga daa far toog mu ne fa in bada lahu an yajlis bu dee ne daal gis na se ci gis na ne wo oh fii mu toog moo gën mu kon nag fal yeglis na toog ma ida qam te loolu wax na la buy agsi na nuyu ba pare léegi bu gisee ne mu toog a gën mu toog fa in summa ginnaaw gi ida qaama bu toogee summa ida qaama bu jógee après fal yusallim na nuyoo tamit fa laysati lawla bi haqqa min al ndax kat nuyoo bu mujj bi bu njëkk bi ginu la yey nuyoo bu mujj bi bu fi jóge al imaamu Tirmidi rahimahullah mu ne hada hadithun hasan mooda al imam abu al imam an-Nawawi rahimahullahu taala bim ne rawahu abu Dawud wa Tirmidi rahmatullahi alayhima wa qaala hadithun hasan loolu la moo tax al imam Tirmidi bi mu ëndee hadith bi dane hada rahimahullah hada li xaditun xadis la xasanun bu baax wa qad ruwiya hada alxaditu aydan an ibni ajlan mu ne xadis bii daal dinañ koy soloo jële ko ba léegi ci ibni ajlan di muhammad ibni ajlan an saidin almaqburi mu jaar ci saidin almaqburi mi mu ko jële an abihi mu jële ko ci baayam di kaysaan di abu said an abi hurayrata mu jële ko ci sayyidina wa mawlana abu hurayrata radiyallahu ta'ala anhu ani nabi sallallahu alayhi wa sallam kon mu ngi noonu mooy dalaa bëgg a wax ne ki nga xamante ne mooy abu sa'id moom de muy muy muy kii nga xamante ne mooy al-maqburi di sa'id ci da koo jëlee am na ci yoon bii nga xam ne moom lañ gis al imaamu Tirmidi ak al imaamu li ko jiitoor Abu Dawud rahmatullahi alayhima Sa'id al-Maqburi moo ko jëlee ci seenina wa mawlaana Abu Hurayra waaye jële nañ ko solo nañu ko ci boo xam ne moom jëlewu ko directement ci seenina wa mawlaana Abu Hurayra da koo jëlee ci ki nga xam ne mooy baayam du Abu Sa'id Kaysaan al-Maqburi rahimahullahu taala mu jële ko ci Seydina Abu Hurayra lool moo tax al-imaam al-Mubaarakfuuri rahimahullahu taala borom Tuhfatul Ahwazi sharh Sunan wala Jaami' Tirmidi bi mi sharh Sunan Tirmidi rahmatullahi alayhi mu ne hadiis bi akhrajahu an-Nasaa'i min haadha at-tariiq wa min tari wa min at-tariq as-saabiq aydan kama sarraha bihi al-Mundhiri fi talxiis as-sunan mooy bi imaam Abu Abu Iisa at-Tirmidhi rahimahullah ne jëlee nañ ko ci yoon boo xam ne Seydina Sa'iid al-Maqburi da ko jëlee ci baayam di Abu Sa'iid di Kaysaan mu jëlee ko Seydina Abu Hurayra wuuteeg bi nga xam ne moom ci boppam di Abu al-Maqburi moo ko jëlee directement ci ki nga xam ne mooy Seydina Abu Hurayra moomu al-Mubarakfuri mu ne loolu akhrajahu an-Nasa'i mu ne al imaamu Nasaa'i rahimahullahu ta'ala soloo na ko ci yoon bi waaye mooy ci yoon bii nga xam ne ci euh, Abu Sa'id ki nga xamante ne mooy Sa'id da ko jële ci baayam bi Abu Sa'id mooy baayam Kaysaan la tudd waaye doom bi mooy Sa'id ñu naan ko Abu Sa'id kon moom Sa'id jële ko ci baayam bi Abu Sa'id loolu imaamu Nasaa'i rahimahullahu ta'ala soloo na ko ci yoon boobee waaye solo na ko ci yoon bi nga xamante ne nii mooy yoon bi bii nga xam ne boobu ci saydina abu hurayra la ko saidin al-maqburi jële directement rahmatullahi wa radiyallahu anil jamii kon nag loolu la boo gisee lool mu ne wa qaala tirmidi fii baabi wasfi salaa boo demee ci téeréem bii di jaami'u tirmidi buntu ba nga xam ne moom la def di melale li nga xam ne mooy julli foofu al imaamu tirmidi rahimahullah mu ne wa saidin al qad sami'a min abi min abi hurayrata wa rawaa an abiihi an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu ne Sa'iid al-Maqburi dégg na moom ci Seydina Abu Hurayra directement waaye day jële ci Seydina Abu Hurayra par intermédiaire ki nga xam ne mooy Abu Sa'iid di Kaysaan di baayam kon loolu mooy wax ji moo tax bul gis hadis bi nga ne non bi kon est-ce que wér na parce que kat Sa'id al-Maqburi mi dane fi an Abi Hurayra soloo ko feneen an mu jaar ci baayam loolu dañ naan la lenn képp la mooy moom ci boppam da koo dégg ci Seydina Abu Hurayra wala mu njëkk koo dégg ci baayam rahimahullahu taala ginnaaw gi mu daal di koy dégg ci Seydina wa Mawlana Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu warda moo tax léeg-léeg bu doon nettali mu daal di ne moom moo ko jële ci Seydina Abu Hurayra léeg-léeg mu tudd baayam ci diggante bi kon loolu mooy li nga xamante ne noonu la demee wallahu taala a'lam kon ginnaaw loolu mooy njàngat bu njëkk bi ci wàllu taxriiju xadiis bi léegi ginnaaw loolu ah ginnaaw loolu mu des ana ban <coughs> ñaareelu njàngat ana lëkkaale la xadiis bi képp am ak li nga xamante ne nii mooy bunt bi waaw dañ daal na leer na yonent bay saa saam daax lu leer dañoo sopp baabu istihbaab la imaamu Nawawi tudde sopp booy ñëw ndugg nuyu booy dem du nuyu mooy yonent bay saa moo digle waaw idan taha ahadukum ilal masjid fal yusalli léegi nag eh, <coughs> taxawoon nañ ci xaqul muslim ala muslim est jul njëkk nuyu farata la waxoon nañ la jamaahir rek ne non non du farata waaye fay mooy farata waaw loolu leeraloon nañ ko foofu taxul ñuy taxaw fii ndax fii da nga yeneen saa daa digle kat waaw te al al dañ naa la am na yeneen yoo xam ne ay saari fii wane ne fii du loolu eh, njëkk nuyu ci afshu salaam taxawoon nañ ci ci foofule ifshaa'u salaam hadith sayyidina ibn Azib te juróom yam ne woon yonent way saasaam daf ñu digal juróom-ñaar ter ñu juróom-ñaar wallahu taala alam kon yonent way saasaam moo digle ne ku ñëw ci bërëb na nga nuyoo bu bëggee jógit dem na nuyoo ne nuyoo bi nga jëkka nuyoo nuyoo bi nga xam ne moom nga mujjee nuyoo bi nga mujjee nuyoo nuyoo bi ngay dugg si ginu la yey bee loolu mu nekk am amaam solo la moo tax al imaam kon lëkkaale baa ngoog nga ne mu leere kon loolu ñu ciy xame loolu ñu ne loon wax naan la <laughs> ku mu bizarre ci yow daa fekkoon xamoo woon sunna fii kese <laughs> waaw boo gis exemple bi ñu waxtaan bi ñuy tàmbale ku def lool ngay naan waaye affaire bi di bizarre ci yow mooy sunna sunna bi moo bizarre ci yow waaw tekkiwul ne sunna lépp bizarre ci yow mais mooy eh, bii da laa waaw bii da laa <laughs> waaw léegi eh, al imaam at-Tiibi rahimahullah mu ne waa ji mu ngi mel ni buy nuyoo di dem bu ñëwee nuyoo buy demaan nuyoo mu ne kama ay kama anna taslimata al-ula ixbaarun an salaamatihim min sharrihi inda al-huduur fa kadhalika ath-thaniya ixbaarun an salaamatihim min sharrihi inda al-ghayba wala inda ah, al-ghayba voilà kon wa laysat salaamatu inda al-huduuri min as-salaamati inda al-ghayba saaniya awlaa al-imaam at-Tiibi mu ne lii li tax yonent bay saa wax ko dafay mel ni wax ji lii la mooy nit ki bu duggee ci benn bërëb wala benn mbooloo fekk benn jataay ñëw nuyu leen day mel ni danaan leen maa ngi leen di yëgal di leen ñee eh, eh, yéene jàmm waaye di leen yëgal ne ah mucc ngeen di leen yëgal mucc ngeen ci sama sama ay sama lu yées jataay bii ma agsi ne assalaamu alaykum mooy yal na jàmm ànd ak yéen waaye maa ngi leen di yëgal ne sama jàmm man man mii agsi de jàmm kese ngeen di am ci man du sama ayu làmmeñ du sama ayu ciipatu waate sama euh, euh, rege ju waateeg xeelu waateeg ak sama loxo sama tànk ay yooyu yëpp dinaa leen ko muccal mucc ngeen ci sama ay bi muy dugg si buy demaat buy kite liiba mu yëgalaat leen assalaamu alaykum daal di dem mooy mucc ngeen tamit yëg leen ne tamit mucc ngeen ah, ci li nga xamante ni mooy samaw ay bi nga xam ne maa ngi fiy jóge tamit waaw mu ne bu boobaa kon nga gis ne li tax yonent bay saa saam ne kon bu mu njëkk bi nekkul lu gën a yey Eh, ja bi nga xamante ne bi nga mi muy agsi que bu buy dem mu ne nag am na sax nooy xoole mbir mi daanaka daanaan bi ngay dem sax bi muy dem sax moo gën waaw que parce que bi mu ñëwee man na faa dégg waxi nit waaw dem toxal ko comme que mu ngi dem mooy ma ne leen assalaamu aleykum wa rahmatullah mooy lépp lu xew ci suñu biir fii du ma dem feneen di fa nekk bu waaba jiibaa ku ràmbaaj voilà di toxali wax naan waaw man sax man bi ma demee voilà man dégg naa fa gars yi bon yow lañ ne woona ah, wala diw bon diw man foogoon naa ne sa xarit la waaye bon man il faut nga seetaat ah bon je te mets en garde ah, je ne veux pas gâcher votre relation ah bëgguma yàq yow ngay saytaane nga naan la <laughs> bëgguma yàq seen diggante mais bon fais attention rek damay bañ rek nga déggoo ko ci woyu bëy après nga merement parce que man ndeke xamoon naa lool lool moo tax ah c'est tout ça ndeke yow taalibe Iblis kese nga voilà mooy mu ne loolu sax moo gën a yey mooy bi ma nekkee yéen am na yu fi xew du ma dem feneen di ko fa toxal koo xam ne loolu waruñu ko faa toxal waaw di ngeen mucc ay woowu sama ayu làmme nag ayu toxal ak nam yi maag yooyu di ngeen naa leen si muccal waaye dem di leen tegal dil boo xam ne bu tax gaa yi ñëw dal seen kaw ndax jaasuus laa nekkoon ah espion loolu dinaa leen si muccal mu ne boo seetee sax boobu moo gën a te seddale ko <laughs> voilà <laughs> moo gën a tee al imaamu kanta al imaamu Nawawi al imaam al Mubaarakfuuri moo indi wax ji mu ne qaala an-Nawawi rahimahullah mu ne al imaam an-Nawawi nee na zaahiru haadha al hadiith yadullu ala annahu yajibu ala al jamaa'ati eh, raddu salaami ala alladhi yusallimu ala al jamaa'ati 'inda al mufaaraqa voilà parce que loolu tamit benn affaire la xam nga leer nañu ne kuy agsi nuyoo kooku farata la ñu fay ko léegi fardu kifaaya la. bu ko ñenn ñi waxoon nañ la loolu obligé wu ñëpp di wax boo am na ci borom xam-xam ñu wax loolu mais bon da ngay fay kay ñooy ñëpp naan ku nekk da naan waaleykum salaam kii na waaleykum salaam bu dee set lañ set yëpp wax waaleykum salaam loolu taxawoon nañ mais loolu gi du la dëgër voilà bu ko kenn waxee rek doy na <laughs> waaw bu kenn waxee rek jëlal na mbooloo mi yëpp waaw dugalaane na ñamu toogandoon léegi loolu farata la waaw ndax li borom bi wax te gisoon ko na ngeen bu ñu leen nuyoo ab ngeen. Euh, euh, delloo bu gën rafet boobu wala aw rudduha wala ngeen delloo ko waaw kon nag liñ ko lu mel ni liñ leen wax kon loolu farata la léegi nag mooy waa ji buy dugg ci nuyoo farata la ñu fay ko waa léegi buy dem nag buy dem nawaat asalaamaaleykum loolu est-ce que farata loolu déet imaamu Nawawi ne li feeñ ci xadiis bi rahimahullah mooy ne loolu farata la kay farata la ci mbooloo boobu mu nuyu bi muy demaat mu nuyu woon bi muy dugg bi muy demaat mu ñu fay waaw waaw eh, loolu la <laughs> waaw léegi nag kanta imam al Mubarakfuri indi na fi wax bu tumuranke mu ne qaala al qaadi Husayn hmm? wa Abu Sa'id al Mutawalli loolu dafa mel ni imaamu Nawawi moo ko doon nettali waaw mu ne jarat aadatu ba'd an-naas bi salaam 'inda al mufaaraqa wa dhaalika du'aa'un yustahabbu jawaabuhu wa laa yajibu li anna at-tahiyyata innama takunu 'inda al-liqa la 'inda al-insiraf waaw loolu imam an-Nawawi moo ko doon nettale mu ne wa ankarahu ash-Shafi te moo yey wa qala inna as-salama sunnatun 'inda al-insiraf kama huwa as-sunna 'inda al-liqa fa kama yajibu ar-raddu 'inda al-liqa kadhalika 'inda al-insiraf wa hadha imam an-Nawawi ne lii huwa as-sahih lii mooy li dëgg imam an-Nawawi moo ko doon nettale waaw mu ne al qaadi al Husayn abu ak abu Sa'id al Mutawalli ñoom moom dañ ne jarat ñoom ñoom moom lay bi ñu leen mën a utal mooy ne xamuñu xadis bi parce bu ñu xadis bu ñu ko xamoon bu ñu waxee nii <laughs> ne jarat aadatu ba'd an-naas <laughs> ah, euh, na ta nekk na aadaay ñenn ci nit ñi ñoo xam ne bis salaam yi dañuy nuyoo indal mufaaraqa bu ñuy tàqale ko euh, mbooloo mañ ne woon dañuy nuyoo. waaw xam nga loolu premièrement ñoom ñu mel ni loolu aadaay ñenn ñi la quoi ñenn ñi daal ñoo miin di ko def lii da lay leer ne ñii xamuñ woon lii parce que bu ñu xamoon ne yoneen saa sala wax lii duñ wax loolu aadaay ñenn ñi la voilà <laughs> ta lii mooy boroom xam-xam boo xam ne daa am ala bu taxaw mais amu ci texte waaw amu ci texte am gisu ci benn texte léegi bu waxee rek li nga xam ne moom la jàpp parce que loolu loolu la seen wax di loolu parce que biñ ne jarat romb <laughs> aadaay lenn ci nit ñi ñoom bu ñuy nuyoo bu ñuy dañuy nuyoo bu ñuy bu ñuy quitté quoi bu ñuy jóge fa ñu nekk mu ne wa zalika du'aa'ul ah loolu da ñaan la yustahabbu jawaabu léegi dañoo sopp nañ nag ah ñamu ñamu ñaanal lool comme que ñaan la assalaamu alaykum mooy dalee na ñaanal jàmm nekk ci yal na jàmm nakk ci yéen ah loolu ñaan la sopp nañ nañ ko ñaanal ñu daal di wuyu eh, waaye eh, ne waaleykum salaam waaye walaa bu loolu warul waaw li am na tahiyyata ndax nuyoo innamaa dëgg-dëgg day nekk inda liqa bu ngeen di daje waaw ci daje booy daje ci la ñuy yoonal nuyoo laa indal insiraaf waaye déedéet bu dee nit ki dafay kite xam nga loolu mooy wane ni ñi xamuñu woon bi waaw parce que yonent bay sa saab loo xam di leeru waaw ida ntaha ahadukum ila al majlisi fal yusallim fa ida arada an yaqum fal yusallim faisati l oula bi haqq min al akhir lii leeru ku ñëw ci bërëb na nga nuyoo boo fay jógee na nga nuyoo nuyoo a nuyoo ginu la yey bi nga mujjee nuyoo li leer moom te loolu mooy jortu bu gën a buñ mën am ci ñoom mooy loolu kese la mën a dem mooy xamuñu xadiis bi gisuñu ko waaw parce que nan nga <laughs> waaw ko boo fay saa wax loolu bu dut yoonal yoonal mooy xamuñu woon xadiis bi rek loolu rek lañ mën a wax waaw nag mu ngi noonu mu ne kon euh, euh, ñu ne ñoom léegi euh, kon nekkul loo xam ne innama takunu kon li nuyoo dañ ko fay nuyoo non nuyoo dañ ko yoonal booy ñëw booy agsi waaye yóonaluñ ko booy dem mu ne lii nag wa ankarawu shaasi ash-shaasi moom dame way wax jii mooy lan way wax jii nii wayow déedéet wa qa wa qaala wa pare ash-shaasi tekki rahimahullah ne inna salaama sunna ma ne nuyoo sunna la indal insiraafi nit ki buy dem kamaa kenn li nga xam ne huwa da nekk moom nuyoo sunna indal liqaa'i kon booy ñëw di agsi ci bërëb ni mu nekke lu ñu yoonal nga nuyoo noonu la nekke sunna boo fay jóge nga nuyoo waaw waaw <laughs> waaw léegi nag comme que nuyoo bi dañ koo yoonal te moom dañ koo sopp léegi ku ñu nuyu nag boo ko déggee farata la nga fay kon nag fa kamaa yajibu radd comme ni nga xamante ne nii dafa war nga delloo nuyoo fay nuyoo indal yi ba ngay dajeeg nit ki nit ki mu dajeeg yow ñëw nuyu la nga fay ko ni mu nekkee farata kadhalika na ko noonu indal insiraaf buy jóge ca bërëb ba nuyu la farata la nga daal di koy fay imaamu Nawawi ne wa hadha huwa waaw lii moom mooy di dëgër moom <laughs> te loolu la xadiis bi <laughs> waaw xadiis bi la xadiis bi loolu lay wax di kon loolu sunna la boo xam ne bu dee ñu mel nii <laughs> ñoom ñoo ko xamul bay wax lii boroom xam-xam yi toll nii mooy euh, euh, ñàkk koo xam nekkul ab gàcce goo xam ne mais boo ko xamee nag ñu xamal la ko nag bul continuer nag ci sa féttirlu bi waaw naan bon non non yooyu non man moom du ko def waaw mooy bàyyi nga sunna rek waaw bàyyi nga lu yonent saa salaam wax ba pare ne wal fa laysatil ula bi ahaqqa min al axira defoo ko ah <laughs> bu njëkk bi gënu la yeey bi nga xam ne mooy bu mujj bi kon nag nuyoo mu ngi noonu kon baabu salaam waaw kon dañoo sopp loolu waaw euh, sunna nag bu dee daa am gox boo xam ne xamuñu ko fa yal na yàlla dekkil te yàlla day dekkil ka ku dekkil foofu waaw ka ko fa dekkil waaw ndax sunna yonent way saa sam dafa fit mais sauf que kan moo koy leeral kan moo koy feeñal leer la <laughs> xam nga euh, defal li ñu beeg monsieur Abdul Aziz doon wax daal leer saa sam leer yonent saa sam daa nekk fit <laughs> léegi miroir bi mu la bi mu lay expliquer affaire gént bi li tax ñu wan koo gis yi gis ko fii gis ko fii léegi kan moo koy dekkil xamle ko foofu ca gox yooyee ba pare di ko jëfee ba nit ñi xam ne lii ah ba pare mu leeral leen nag lu tax waaw parce que kat yonent bi saa saam sayna Abu Hurayra dana yonent saa saam nee na xadiis bi imaamu Ahmad ak imaamu bu Daawud ak Tirmidhi ñoo ko solo rahmatullahi alayhi ne bu kenn ñëwee ci bërëb na nuyoo waaye bul demit buy dem na nuyoo njëkk bi gi mu la yeey nuyoo bu loolu moo tax waaw te loolu nañ koy doxe te xam te loolu lu ama am solo la bon am na nag lu ma naroon a euh, wax fii mais fàtte naa exactement la nati la waaw waaw ci masala yi euh, ko voilà voilà loolu te loolu waxoon nañ ko mooy dane <coughs> yonent bi alei saat salaam dane nit ki bu ñëwee ci bërëb na nuyoo waxoon nañ la Eh, eh, eh, surtout riwaay imaam at-Tirmidhi bi fa in bada lahu an yajlisa falyajlis waaw na nga nuyoo waxoon nañ la que ne bu ma ñëwee ci jàkka <coughs> dugg si waxuñu la ne boo nuyoo wee def nga lu xaraam de déedéet parce que yonent way saa saam fekk nañ ko ñuy julli ñu nuyu ko Seydina Ibnu Umar ne Seydina Bilaal yonent saa salaam biñ ko nuyoo nan la tontoo mu ne dafa def signe dafa def signe ak loxoom loolu waxoon nañ ci ne la loolu dafa doon xamle ne ku ñu nuyu fekk ngay julli noonu ngay def waaye est loolu ça veut dire man bu mu ñëwee ci jàkka ji ku nekk day dugg asalaamaaleykum fekk nit ñi ñuy julli ku dugg ne asalaamaaleykum xoola ku dugg loolu bu yàggee dama ne man leen di euh, tashwish ci julli ji waaw man na tax tamit nit ñi concentration bi ñu waroon am ci julli ji duñu ko mën a am waaw bu dee gars yi dañu tardé. yu bari waaw première rakka bi rek am na cinq personnes yu dégg ku yu dugg fekk imam bee ngi julli asalaamaaleykum asalaamaaleykum asalaamaaleykum ñii ñaar asalaamaaleykum ñii di sujjóot ñaar asalaamaaleykum mu jógaat ñaar rakka bi ñeneen dugg asalaamaaleykum asalaamaaleykum loolu imaginer loolu waaw imaginer loolu moo tax loolu jar na xel beneen affaire tamit boo xam ne jar na précise te waxoon nañu ko lii la dañu koy tënkaat kese idan taa ilal majlis fal yusallim mooy boo ñëwee koo xam ne dars la ñuy def jàngalekat baa ngi jàngale di wax ñépp ne teg ñii di jël note ñii di concentré wu ndax dañuy mokkal ñii di lool yow bul ñëw naan asalaamaaleykum après jël ñëw ba ci kiy jàngale di ko jox loxo di jox ko déedéet boo ñëwee da ngay toog waaw da toog fii jataay bi yem bu ñépp paree nag nga jóg daal di nuyoo voilà loolu ay teggin la yoo xam ne nit ki da koo war a xam. waaw ñi ko xamul nag euh, euh, jaruñ tamit ñu leen di réprimander koo xam ne dafa teel a ñëw day door a ñëw ci daara ji fekk sëriñ biy jàngale ñépp toog mu ñëw rek dugg asalaamaaleykum waaw après ñëw dox ba ci kii di ci euh, jàngale di ko tàllal loxo ngir nuyu ko bu boobaa man na ko yëgal ci ndànk rek bu dee yoo xamante ne mi yoo mën a pause la man nga pause kii bi xamal ko ko ne ko waaw waaw waaw waaleykum salaam wa voilà waaye xoola jarul mu nar a nuyu ñëpp mi yëpp ku nekk mu jox la loxo di def te tour te nekk ay dix-sept personnes bu boobaa loolu man nga pause na leeral ko loolu ne ko da ngay bàyyi bañ pare rek boo boo bu ñu accès rek jataay moom boo ñëwee ñuy nekk jataay waxta ak yi xam-xam da toog rek buñ paree après nga daal di jóg nuyu ah leeral ko loolu jarul na nga koy réprimander ah ko way no arrêté toogal bañ pare non loolu jaru parce que boo mayul waa ji dootu fi ñëw ba pare jàpp ne voilà diine waa diine ñii lañ mel waa ñi toppatoo xam-xam yi voilà ñoom dañoo rigide amuñu savoir faire amuñu savoir vivre loolu yi daa jara bàyyi xel voilà te mën nga ko gëdd mu mer après ndax doomu aadama la déedéet <laughs> waaw mooy loolu euh, misaalu kaw kaw bi ñëwoon tuur ndox la ci jàkke ji waaw yeneen saa salaam ñëwul daal di gis nga saxaaba yi bi ñu ko bëggee pamti pamte da leen a da a mu ne da'uhu la tudrimuhu la taqta'u alayhi bawla bàyyi leen ko bu leen dagg li nga xam ne mooy mooy li nga xam ne mooy euh, ab tuur xam bi mu mu daal di koy woo xamal ko loolu xamal li nga xam ne moom la war a xam kon loolu dafa am solo mooy ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wooteel jëme ci sa yoonu boroom bil hikmati sa des wal maw'izati al hasana ak waaraate woo xam ne bu baax la waaw te ci kaw noonu ci la lay nit ñi di mën a eh, nangoo sa njàngale mën a nekk eh, neex a nekk ak yow ndax fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta faddan ghalidha al qalbi lam faddu min hawlik waaw bu dee yenent bay saa sa la borom bi di wax lool ndax yërmande gu rëy gi la borom bi defal moo tax nga mën a nooy ci sa kanamu saxaaba yi bu doon nag da nekk ku gaaw a mer xol bi xat gaaw a xat ah konoon te kon doon nañu doonuñu woon nekk nii ñu nekk de kon jóge nañ ci yow bu yàgg te doonuñu woon nekk foo nekk ñu ànd dafa ak yow waaw ñu nekk fa ak yow kon loolu it dafa am solo waaw yooyu yëpp boo ñëwee ci bërëb yooyu tamit dafa am solo boo ñëwee tamit àjjuma bokk na ci imaam bi xutba yow bul ñëw nga taxaw fee assalaamu alaykum déet sawaay toogal boo dugg toogal voilà boo dugg see toogal léegi nag loolu dàqante wu nag bu dee da nga am aajo du jàmp joo xam ne moom da koo war a wax loolu mën nga ko wax imam bi interpellé ko comme ni yeneen saa saa ni ko kaw kaw bi interpellé woon bi muy xutba ñëw ne halakatil maashiya <laughs> ne ah yeneen saa salaam way suñu jur ji moom moom moom bi ñàkk na eh, yeneen saa saa te nga ñoo ñaanal yeneen saa saa ñaanal waaw loolu mooy lu wan da ñàkk ndax dafa jaaxle waaw malhuuf la dafa jaaxle waaw mais doo ko def toolu yow pour wax loo xamante ne man naa xaar nga ñëw di interpeller imam bi ci loo xam ne déedéet waaw boo ñëwee alhamdulilah dugg si imam bi nga xutba yow yeneen saa sa déggoo li <coughs> boo waxee sa mbokk mi nga xamante ne day day day day day fo ila qulta li sahibika ansit boo nee saw sa voisin bi ki toog ak yow noppil yow moom faqat laxawta yow moom andi nga fi loo xam ne waroo ko war a def def nga fi lu mboo sóore te ku def loolu falaa jumu'ata la amoo àjjuma kon lan ngay xalaat nga jóge ne eh, lii voilà <laughs> waxoon nañ la li ci doon wax ñoom imaam al-Hasanul Basri rahimahullah naan mais loolu dëgëru la ah. eh, bon kuy julli ñu nuyu la mën ngaa fay kay man ku la ne asalaamaaleykum man nga ne waaleykum salaam ba pare continuer sa julli dara du koy yàqul parce que dañ laa digal nga fay nuyoo ndax borom bee ne na ngeen fay na ngeen kii <laughs> bu na ngeen <laughs> ñu leen nuyuwee na ngeen delloo lu gën a rafet loolu wala ngeen delloo luñ leen nuyu waaye loolu waxoon nañ la loolu dëgëru la ah. voilà wallahu taala alam kon ci kaw noonu ci la ñu jeexal lépp lu jëm ci wàllu salaam nuyoo yi léegi nag